est-ce que da ko gis bëccëg kon bëccëg daf ko lëb daf ko daf ko nëb guddee ko feeñal kon guddi lëndëmalul dafa leeral te ko mooy biddiw bi ñu gën a jegeñ suuf si de quatre virgule trois la ci atu lumière te lumière mi ngi dagg ci benn seconde trois cent mille kilomètres lay dagg ci benn seconde te soixante tierce mooy benn seconde soixante seconde mooy benn minute soixante minutes mooy benn heure boo génnee guddi boo seete wàll Casamance danga gis benn biddi wuñ de Shi'ra al-Yamaniya nga gis beneen wàll gànnaar mooy Shi'ra ash-Shamiya mooy bi yàlla tudd ci sourate Najm wa rabbu Shi'ra mooy boromu Shi'ra bi leen yéem moom boo xaajoon jant bi ay yooni yoon benn dogit la ci moom te planète yëpp boo leen sànnewoon ci biir jant bi day mel ni dërëm boo sànni ci biir Eh, océan bi yow mi ko sànni yow rek yaa ko yëg huwal jabbar wa huwal qahhar te biddiw bi ngay gis wàll Casamance fii muy Chira al Yamani suñu digganteeg moom mooy huit virgule sept ci ay années lumière te bët nga ko nii di ko gis saa nga jël télescope saa jël ay jumelles bi fare wàll gànnaar di Chira ashamiya suñu digganteeg moom onze ans la fukki at ak benn ci atu lumière am na biddiw bu ñëw moo mujj ci système solaire bi mooy boloton ñi ko tudde ci ara balutu moom tegal zéro nga tegal zéro nga teg neuf nga teg cinq ci ay millions kilomètres digganteem ak jant bi mhm. cinq mille neuf cent millions kilomètres digganteem ak jant bi te lii dafa mel ni mbelentaan bu dugg ci grand kenn du ko yëg sax moom benn atam ku judd foofu tey ak ku juddu fii tey kële bu amee benn at mooy kii am na ñaar téeméeri ak ñeent fukki at ak juróom-ñaar deux cent quarante-sept ans moom benn guddi benn atam pour mun a wër jant bi dellu fi mu jóge woon kon wal layli iza kon wallay li giñ naa doole bi ma def li ma làq yépp doomi aadama ak ñaari tànkam toll ci kaw suuf si di xam poids am altitude bi vitesse am na weer amul weer atmosphère lu fa nekk am na oxygène am na hydrogène am na nitrogène am na nangam doomi aadama ak ñaari tànkam nekk ci kaw suuf ngir maqaamay Seydina Muhammad ma may ko loola bi wannahaari iza tajalla lan la yàlla bëgg ci waat yu métti yi leen rek la yàlla bëgg mooy wamaa xalaqa kaw def wamaa xalaqa ëppata law ah xalaqa seetal ni yàlla bind azakar wal unsa góor demal nga xàll jigéen a ngi ñëw dafay daaguse lan ngeen bëggati góor xàllal jigéen a ngi ñëw day daaguse góor demal nga sanc kër jigéen dafa bëgg a dëkk si góor demal nga dëkkoo jigéen dafa la bëgg a jox njaboot boo talee ñu wettil la boo talee de ñu dimbale la góor yoo roq nga jigéen yoo lonk nga bul yootu bàyyil góor jottale la bul wuti bàyyil mu andil la bul ŋarti ŋarti bàyyil mu teg dënnam ci mbirum góor ay poto la jigéen mooy transversal bi nekk ci kaw mun ngaa gis ay camp bu taxaw ay poto amul baar bi nekk ci kaw waaye baar bi nekk ci kaw taxaw amul ay jin munta jigéen munta dem sans góor góor munta dem sans jigéen inna kum la satta am na tool boo xam ne góor rek moo ko mën a béy jigéen bu fa duggee day seey am na tool boo xam ne jigéen rek moo ko mën a béy bu ci góor duggee day seey am na boo xam ne dañ koo bokk bu góor nag waane beneen dafay jigéen jigéen lu ah? <laughs> du baax de wala jigéen waane wàll ne góor góorgóorlu du ko jig de déedéet déedéet kenn ku nekk am na fu la yàlla teg yaa ko gën a mun sa morom jigéen li yàlla di def ci àddina muy ay kaawtif ay kiimaan jigéen la ko defal moo tax unsa li muy tekk ci làkk arab bu njëkk ba te mooy somariyun mooy njëkk a bind ci àddina bi ñu njëkk a <coughs> mooy xeetu yonent yàlla Idris alayhi salaam àlluwa yooyu man teg naa ko bët mi ngi nekkoon ci dëkk mu ñu tuddee Ninawa ci Irak ak dëkk mu ñu Musil boo jógee Baghdad da ngay jaar Karkuk ñëw Tikrit dëkk ñoom Saddam Hussein nga ñëw Ninawa fa la yonte yàlla Yunus a nekk nga soog a ñëw Musil boo demee wàll sow nga ñëw dëkk bu ñu dee Talafar fa la gaari yàlla Nuhu gaari woon àll yooyu fa la nekkoon ay rëdd la ñu ko dee Mistamariya seen làkk unsa li muy tekki mooy ndàmbab yàlla jigéen li muy tekki mooy ndàmbab yàlla li yàlla def ci jigéen bu dul yàlla kenn xamul jigéen biiram kéemtaan la biteem kaawteef la moo tax sagal rek toppatoo rek fonk rek suturaal boo da ngay xaawi suturaal yàlla xaawi sa tur bon da koy toroxal yàlla toroxal la bon da nga lëjal yàlla lëjal la seetal ci alquran suratul ahzab cheikh yaqub moom ma sonnal nee na loo waxati waxal téere ba yàlla na yàlla fay la mooy doom bi nekk Égypte dañoo vacances yàlla na yàlla fay leen Seydina Omar yàlla bu yàlla tas seen kon saar bi ñu tuddee suratul ahzab yàlla dafa ne maa ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi benn góor mayuma la ñaari xol te jigéen am na ñaari xol jigéen dana dem ba am ñett xol jigéen dana dem ba am ñeent xol xam na am na ku sant ndaw toog ne sëñ bi tey ceebu Dakar yi moo neex <laughs> <laughs> góor benn xol kese la am jigéen dana dem bi am ñaari xol jigéen dana dem am bi ñett xol jigéen dana am ñeent xol ci biir dundam dana am xolam bu rëcc mu amal beneen xol te xol góor bu rëccee rek dee góor mënta attan ñaari xol yuuram attanu ko moo tax jigéen am ween ñuy naan jigéen ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee déedéet bu jigéen amuloon ween li li xolam yu bëree di laaj yuur bi du ko mën a joxe day ne pof toj mel mel ni benn benn mbatt bu oto jaar ci kaw yuuri jigéen fi mu toll ak la mu ëmb ak la muy daj te mun koo dékku boo ko tegee góore mu seet ndax xol bu nekk daf koy laaj tel énergie xol bu nekk daf koy laaj tel tempérament xol bu nekk daf koy laaj tel ci climat yëpp benn yuur bu bu koo joxe kooku bu la yàlla dëggaloo nooy mel yàlla na ci alquran wa ma wa ma ja'ala yàlla deful lii rajulin ñeel benn waay min qalbayni ñaari xol min jaw fii yàlla waay la tudd tuddul kumba de waaw góor waaw kumba yàlla defal ne defal ko benn benn waay kon yàlla defal na ko jigéen lii alquran la man waxuma ko scientifique nañ jaax la anamu mooy jigéen bu ëmbee xolam ak xoli doom muy ñaar mu ëmb ay seex xolam ak xoli ñaari seex yi mu ëmb ñett doom xolam ak xoli ñett doom yi muy ñeent xol góor bu ëmboon tey rek <laughs> dootu seeti bi abadan dootu seeti bi abadan yal na yàlla fay leen seen lii na ngeen ko xam lii na ngeen ko xam mi ngi am ñeent loxo loxo boppam loxo njaboot loxo ki mu ëmb ñeent tànk ñaari tànkam ñaari tànk doomam ñeent bët ñaari bëtam ak ñaari bët doomam ñeent paxi bakkan yu bosam yu bosi doomam ñeent nopp ñaar yu bosam ñaari doomam lu nekk luy benn muy ñaar booba luy ñaar muy ñeent ca booba lii yépp jigéen di ko alimenter bu yàlla di dafa kawar bi doom bi nar a bari kawar yaay bi di am xer ñeeñ foog mu jëli luy dundal kawar bi te mooy doomu foog mu jël doom tuuti teg ku ci làmmiñ bu dafa xel ñeeñ daf koy bëgg a sonna seet moo mag yàlla rek ñëw yëg ne kii mu ëmb day bari kawar bu toogee xelam di teey muy tufli ndeke doom bi euh, calcaire wala li calcium bi dem ci ci yax ndeke doom bi dafa nar a doon ku dijj ci yax mu tàmbali doom bi dafa war a doon koo xam ne dafay saf nit ñi yaay bi fu mu nekk mu ngi njàmbaar rek ngi njàmbaar rek parce que doom bi moo ko laaj bu dul bu yaay bi ak yàlla kenn xamu ko yàlla mi ngi defar tey res bi res dafa doon lu chocolat doom bi aajowoo lu chocolat yaay bi dem jënd betterave lekk ko doom bi fi mu nekk kaani bi yaay bi lekk def ko sonnal soxla na lu soof tuuti pour mu modéré yaay bi dem lekk nawe mu jafteloo ko mu dem lekk nawe ñu ngi nu ngi defaa wextanam te wextan mooy mariner ni ngay jëlee vinaigre mu mariner salade boo lekkee wextan dafay toq fukki yoon ak juróom ci loolu ngir mariner ko yàlla ngi dafa wextan bi yàlla lekkaloo ko jaxato dafa wex doom bi ne ko yaay dama wuti jaxato doom bi góor la yaay bi ëmb na xam na nag góor la nu mu koy xamee góor bi bu tàngee dafa war a tàng bu tàngul dafa war a tàng doom boobu càmmoñ lay tëdd ngir xol tàng càmmoñ la nekk ngir mum la jël ci xol bi yaay buy dem pañ buy dem marché bu jëlee pañ rek loxo ndeyjoor la koy jële parce que poids baa ngi càmmoñam mu mun a équilibre mu jëlee poids bi ndeyjooram déjà yaay bi xam ne na góor la ëmb te baay bi sax xamul bu ëmbee jigéen jigéen bu tàngee dafa war a tàng ak bu seddee dafa war a sedd jigéen bu seddee dafa war a sedd bu sedd dafa war a sedd te res moo sedd ci nit kon doom bu jigéen dafay ñëw tëdd si ci wàllu ndey ndey jor yaayam ngir jël seddaay boobu bu juddoo mën a doon ku mokk pooc doon jongoma doon jegemaar waaw kon yaay bi buy jël poids bu rootijee buy jël baag bi càmmoñ la koy jëlee parce que poids doom bi mu ngi ci ndeejoor bu ko jëlee ndeejoor day pant du mën a dox mu jële kon xam ne na jigéen la ëmb nan lay xamee ne doom bi jigéen la waaye dafay góore bu tëddee fi ba ci kanam mu tëb ñëw càmmoñ nga gis yaay ne woy kon jigéen la doon waaye dafay góore bu ñëwee àddina mi ngi ci bal yi rek mu ngi ci tennis bi rek mi ngi takk ay centre rek bu dee góor bu nar a jigéen la daal di lewet bañ ko naan kii dafa yambar bu tëddee tuuti wàllu càmmoñ jël tuuti ci xol dafay daw dem njeyjoor res bi daal di ko laal tuuti kooku bu juddoo dafay doon xale bu góor la waaye ku laccax lay doon kon lii lépp yàlla mi ngi koy def kenn yëgu ko budul jaay bàyyi mi ngi tëdd ci kaw lal mi ngi xaran rek hmm. balaa may jàll maa ngi nuyu sama doom lu rafet lii ma sol moo ma ko jox di doomi grand serigne bu Dakar jàll jërëjëf gudd fan ak wér yàlla boo yàqu yàlla boo yàqule fàttewu ma la mbëggeel bu ëpp moom ma dal ku ma bëgg la bàyyam noonu la ma bëggee woon mu tëdd ci àllaaxira yàlla na ko gënal àddina aywa kon seetal jigéen ni mu yëgee lii seetal jigéen ñi muy yëgee lii moo tax euh, góor jigéen ki ko judduwaale du mbonam yaay la ak bàyyi ci biir néeg am na nooy séyee ak nooy tëddee boo juree doom bu dee jigéen la dafay góore bu dee góor la dafay jigéen moo tax li tubaab bi di wone ci tele bu leen ko def bàyyi leen ni maam yi doon wéete ci seen kawlal mooy njiglaay ñi juddu dem ba màgg ngir alal ñu doon ay góor jigéen ñooy ñi bon waaye ñele mu neex na leen faj mu neex na leen faj ba ñu génn ci loolu yàlla na ko fi yàlla jëlee yaa rabbi yoon yu métti yooyu yoon na ci yàlla seetal ummatu muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam kon euh, mbir maa ngi nii mooy jigéen lii la ko yàlla defal te ma defal ko góor jigéen fii la ko yàlla teg euh, tegu fa góor maa ja'alallahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi kon wa maa xalaqa zakar unsa li yàlla doon waat yëpp mooy maqaamay jigéen martabay jigéen jamono dikk tooñ ko ngir ga lewetam ñu koy exploiter di ko jaay naka ni ñuy jaay ay xar boo demee ci civilisation yi jiitu ci civilisation yi jiitu ci romain yi ci euh, grec yi moo ñu nekkoon fële Grèce seen capitale di Athènes wala bu dee romain yi la seen capitale moo nekkoon Constanta ñu changé ko euh, daal ko def euh, Islamabad ci ginnaaw ñu ne Constanta ci ginnaaw ñu ne ñu tuddee ko kii Istanbul Islamabad beneen am na mu ngi ci Pakistan bokkut ak bi ay tur dañuy jegante parfois gisoo Malaisie Malawi Maldives duñu benn Malaisie moo nekk Asie seen capital di Kuala Lumpur Malawi mi ngi weti Afrique du Sud Maldives mi ngi ci woon Inde ci boori Sri Lanka ngeen déggee ko noonu hmm? comprendre nañ ko wax bi ñu ngi ñu ngi koy jëli ndànk ndànk xeet yooyu dañ doon jaay jigéen di ko jënd ni jur bu jëkkëram dee ñu tëj ko ci kër gi xale buy jàng jigéen yàlla tere ci moom nga koy jàng maa ngi jéggalu ci wax la fi ma nekk moo tax may xaañ ci digg bi am na dëkk bu ma demoon ñu ko tudd Nipal Nipal mi ngi ci kaw Himalaya mooy montagne bi gën a njool ci àddina bi huit mille huit cent quatre-vingts mètres bu jëlee glace bu jëlul glace huit mille huit cent quarante-huit lay doon ci yëkkati boo ci tegee tegeetu neuf kilomètres lay doon benn réew mi ngi càkkaw ñu ko te Nipal seen capitale mooy Katmandu foofu lañ ma tëjee woon nañ waaye maa ngi nii di wax ak yéen tey alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ki ma fa musal gannaaw yàlla mooy Cheikhuna Jilani mooy dama doon jàng diina yi àddina ma bind ci bouddhiste benn jàngu moo nekk ca kaw ñu ko dee taj taj zak ma dem fekk buudaa di wax ma ne buudaa waxul ay bon bon ngeen ci def ngelaw bi di jugu muy piip piipi du benn dëgg ci saasee ñu daan nañ ko rek ñu ne nag comme guddi na nañ ko bàyyi ba suba ci laa dogu ci yàlla ma nekk yaa Cheikh naa yaa bu fekkee man dëgg la fenn amu ci man sa deret la ak réew ma di Sénégal fañ la teg da nga nangu sama deret tuuru fi sa jom na ko paase glace moo jóge ci kaw montagne daal di toj fi ñu ma tëral maa ngi ni di ko nettali tey jàngo ba ñu ngi ko réew moomu jigéen bu am faatu woon dañuy gas lu mel ni foos jigéen yépp toog tàllal seen tànk ñu teg néew ba seen kaw suul leen ñu ngi dund ah yaa lii jàmmul dëkk ñu ngi ko Nipal seen capital mooy Katmandu te lii ñu ngi ko tàmbalee bàyyi mille neuf cent vingt mille neuf cent vingt amagul téeméeri at ah mille vingt lay am benn siècle kon yàgguñ ko bay est-ce que lislaam nangu na loolu arab yi ñoo doon suul seen doom yu jigéen ñu dañuy daw gàcce ak li mu leen di teg ci ay dépense yàlla wàcce aaya ci sourate iza samsu kuwirat wa izal mawdu su'ilat bi ay zanbin qutilat xale yi ngeen di rey bu ngeen taxawee yowmal qiyaamati nga bëgg a jéggi siraat mu poñe la na yàlla sama bàyyi moom ma rewoon dana la yey de looy wax keroog kon jigéen dafa lislaam dafa ñëw décoloniser jigéen génne ko ci njaam yóbbu ko ci ngor jémmee ko ci jëlee ko ci ndóol yóbbu ko ci regg jële ko ci tumaranke yóbbu ko ci wéttaliku kon jigéen amul xaar ma yàlla ci l'islam l'islam da ko yëkkati daal ko kam-kam la yóbbu ko ci kaw alquran jël na saar lëmm tuddee ko jigéen mooy sóoratu Maryam tawraata amu ko évangile amu ko biibul amu ko zabura amu ko suufi Ibrahima amu ko l'islam moo jël saar tuddee ko yaay Maryam sóoratu Maryam lan bëggati yaay Maryam am na yonent yoo xam ne juróom yoon lañu leen tudd ci alquran ñi fukki yoon waaye yaayu Mariama alquran mi ngi ko tudd fanweeri yoon ak ñeenti yoon 34 fois yaayu Mariama di yaayu yonte yàlla Isa alayhi salaam lan lañu bëggati ñi gën a am tuur ci àddina bi te seen njaboot des ba léegi mooy ñetti yonant yi yonte yàlla Musa ba léegi diinaam am na ñu koy topp mooy judaïsme am na chrétiens yi ñoo topp Isa ak musulman yi mooy jullit waaye ñett ñi nga xam ne ñoo gën a doon ay ponkal ay kande ci àddina bi góor musu leen laal ci yar leen yëpp jigéen la yonte bañ ko ëmbee ñetti weer la baayam faatu ñaari weer jëm ci kon ku gisul baayam nu ko baayam di yare mu ak yaayam juróomi at jëm ci juróom benn at yaayam faatu ñu jox ko ummu ayman ummu ayman moo ko yore ba mu am ñaar fukki at ak juróom mu jël xadeetu toog ko xadijatu ba am ñeent fukki at yàlla yónni ko mu am juróom fukki at ak ñaar Xadijatu faatu mu gàddaay dem Madina ana fan la góor dugalee loxoom ci Seydina Muhammad amul yonte yàlla Isa far moom amul bàyyi sax tey doomu yoon ah Mariama ak Isa ba Isa làqu ñu teg ay at Mariama soog a dem te seetal Isa tey li ko topp ci ay nit passé na un milliard Seydina Muhammad ñi ko topp dem na ba deux milliards tey Musa naka noonu yaayam kese rek kon ku bëgg a delloo jigéen gannaaw ne ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee dafa mel ni bu ngeen jàngee science naturelle garab yi nekk fi gën a wow ci désert bi dañuy am dëkk pour ñu am bu mën a résister garab bu amul dëkk du mën a résister tàngoor moo tax garab yi gën a métti dëkk yëpp fa ñu nekk moo ci savane yi moo ci désert bi gisoo tàndoor ma ni cat yi dafay jàmm gisoo werek gisoo déggu suuruur garab yi am dëgg yépp pour ñu mën a résister la jigéen bu amul woon ween muy décharger wu température bi ko yuuram di jox du ko jig dafay judd rek dee benn yoon yàlla def ko ay ay ween ween yooyu bën bën yi nekk ci ween bi ci lay sànnee tooke yi ak dangar yi nga xam ne yuur bi mi ngi koy yebal ci biir yaram weer bu nekk mu mun a jigéen kese bu ko yàlla bayoon mun na jur juróom ñetti téeméeri doom ovule yi nekk ci ndiggam waaye yàlla di ko def règle par weer mu ëmb rek juróomi doom taxaw wala ñaari doom taxaw wala fukki doom taxaw te loolu néew na ovule yi nekk ci ndigg doomi adama bu ko yàlla def loon ween rek bàyyi ko ni góor jigéen du doon amati aadama rek moo doon am xawaa sax du am fala mbir mi di yem yoon kon buñ naan weene jigéen ni mu sëggee noonu la xelam sëggee déedéet góor doole kàttan xalaat jigéen xalaat pexe kon fi góor yam fa jigéen tàmbale kàttan doole xel jigéen xel euh, pexe yii nag bu àttane bu àndee rek lépp daal dina ñooy aw yoon dossier yi gën a métti ci àddina bi jigéen moo ko géré woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ ko génnee Makka fi maamam yépp tëdd mu daw dem Madina benn ca juróom benn at ba mu gént ne dafa gis dugg na Makka saxaaba yi na ko ah, nañu dem dëgg la li nga wax noonu la mu ne waxuma leen ne ren la de dama ne gént na ñu ne ko foog ñu dem yow loo gént na noon la moo tax kilifa buñ ko di forcer bu bañee nañ ko di bàyyi ndax xamaguñ ban cause la ban contexte moo tax mu def li mu ànd ak junni nit ak ñeenti téeméer ñii na junne ak juróom benn téeméer la ba ñëw ba Hudaybiya lu dem ci ay vingt kilomètres balaa ngay dugg Makka waa Makka ne lii duñ ci dal doo fi dugg mukk ci gàttal coow dem kaw coow dem suuf ñu dañuy signé benn pacte bàyyil ba déwén nga ñëw ndax li def ñuy delloo na rek génnee woon nañ ko ànd na doole dugg lan lañ doon bind bokk na ca lañu bind ngir gàttal ku jóge ci yow bu ñëwee ci ñun duñ ko delloo nag ñu ko waaye ku jóge ci ñun ñëw ci yow nañ ko delloo waaye ku jóge ci yow ñëw ci ñun duñ ko delloo ah, loolu nag lan la ummu kii ummu salama ko ne ko nangul mun na ko yaa soxna mun na ko nangul yonte bi signé saxaaba yi génn rimoo ri naan é yonte bi waxu jigéen rek la toog dem na signé pacte fu ñu jëm ku jóge ci ñoom bu ñëwee nañ ko delloo te jóge ci ñun bu demee foofu ñoom duñ ko delloo mun a kaay waxal gaañu ñu ngi mooy tàmbalee di ngat de mu ñëw mu ne ko mu ne damaa xam ne yow Muhammad ku xasa ñam sa mbaax xam sa yiw sa ragal yàlla sa tabe sa yiw ku xasa gëm boo ko delloo dafay doon sa ambassadeur mu tasaare la foofu diina xamuñ liñ def waaw te ku nekkoon ci yow ba xam la du lay bàyyi bay dem ci ñëw nee nañu mbaam bu lekkee lem dafay dee waaw <laughs> parce que euh, lem moo dàq ñax dootu bëgg a lekk ñax te kenn mënut a am lu suur fa am ci ndem kenn du ñam Seydina Muhammad di ko bàyyi di dem feneen dossier boobu ci la yonante amee chance demante tàmbalee am am ñuy làqatu di tuub nekk Makka di tasaare diina ñu teg ci ñaaret la yàlla soog a àndee fatu Makka iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aytan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwajan kon dossier boobu jigéen moo ko géré woon hmm? Hmm? Hmm? bu heure bi jege ñëw rek nga wax aj ko incha lii xew na ci àddina lislaam am na benn jigéen kooku moo doon fu raxasal Seydina Muhammad kawaram ñu ko di ummu atiya moo ko doon joosal tànkam di dindi fett fett yi waxoon ne bu ngeen demee def ko de <laughs> yemal ci sa kaay kaay ma kaay nangamal ma c'est pas sûr <laughs> ummu atiya ndeysaan bu gisoon Seydina Muhammad mu ñëw ne ko sa tànk yi mu jël kii daal ko boosal balaa may yooyu danaa fa jaaral dara ngeen xam jigéen boobu lan la jëriñ ummatu muhammad ñeent fukki hadis la mokkal ci seydina muhammad turam dëgg-dëgg mooy Nusayba bintul Haris bun Kaab bu yontoon ne armée mooy jël médicament yi topp leen ku gaañu moo lay faj yenn mu ñëw yendu si kër Muhammad fóotal leen amoon na boroom kër li ñuy tudd na jigéen yi dañuy dugg néegu néegu njulli moo ko doon def danaa ko leeral lan moo tax parce que tubaab yi ci loolu la ñuy jaar tey bëgg a dóor lislaam ne dañuy xarfal jigéen lislaam l'islam ko fii la ko fekk ñu bañ a tilimal deru lislaam dana ko leeral ci kanam Ummu Atiya euh, lii lu fi jaar la jóg loolu conférence njëriñ bi mu jëriñ laa bëgg a nettali moom bu doon sang néew day fekk yenn néew yi dañoo yàq seen bopp ci cabinet ci saw wocc nañ ba yàq miir bi bori nañ ba pajaas bi yëpp yàqu na te nit ki nag dund nga ba dara desul dee nga ànd ak sa honneur waaye nga dem ba bëgg dee nga yàq pajaas bi yëpp ci dem àll yàq lal bi yëpp ci saw miir bi yëpp nga wocc ko njëganaay bi yëpp nga boori ko ndeke ña ñeent mbir moo koy def rawat na ci jigéen la gën a bëri moo tax may laaxe biir encore leeral ko pour bu ma fi jógee dootuma ko waxaat ndax wax naa ko waxaat ko sama sago kuy dee nga ànd ak sa dignité ki lay jegeñ du la seexlu du tufli du jël ay mentlaatu di ko def ji bakkan boo demee ci morgue yi ñii sang néew ni ñu sonne da ngay ñëw di sang nit fekk yàq na boppam yépp ci sobe bu mag bi lal ba mu tëddoon yépp saw na ko ba muy senn ci suuf miir bi yépp salte na xanaa ñu dem jënd omo raxas ko njëganaay kuñ ko saxaat doo ko jël xanaa nga dem cuub ko lépp nekk na ay bori wattaqu yawman na fii ila allah bés bu mujj boobu li lay gàcceel daw ko bés bu mujj boobu li lay toroxal daw ko li yàq sa bés boobu te ñii sang néew am na ñuy nettali de bañ koy sang malaanam yépp cabinet lañ ci fekk bañ koy sang di ko génne lal baa ngi siit saw néeg ba xanaa ñu penti lépp miir bi dafa yàqu ndeke jigéen la gën a dal dana dal góor mais boo seetee ñi mu dal yépp téeméer bu nekk daanaka juróom-ñetti fukk yi awa ah euh, jigéen lañu ñaar fukk yi mooy góor ndeke juróom yi moo koy waral ñeent yi moo koy waral nga nekk waaba jiba mbaa nga nekk karabaane wala nga nekk pànk mbaa nga nekk gànc boo nekkee soxna nag nga mucc ci waaba jiba mooy kan yaa ngi sëy ci kër gi waaye jabaru papa ak yaay bu sa yaay jëkkër bu wootee nga daw ñëw sukk jël ndox jox ko doo ko xool sa yaay nga njëkk ko fóotal sa borom kër mi ngi toog fële bu ne benn nga ne ñaar bu tëddee yóbbu bopp penk nga tëdd yóbbu sa bopp sow boo yekkal say gor nga upp ba mu sedd guy góor gaa ngi ñaag rek sa jëkkër mu tàng rib ba muy bi car loxo bu ne lii nag nga ne ko ah, bu la neexul bàyyi ko yow noo mu ne lii mu ne fase ma bu du yow sama morom yaa ngi seel papam yaa ngi seel yaayam waaye moom seeloo def na li mu mun yépp wax na li mu am yépp xiifoo maro du sa kër du sa dara waaye bu ne la lii jant la nga ne ko weer bi bu lii béy la nga ne ko xar la bés bu kooku ñëwee wokk boppam ceeti papam wala yaayam ne sama soxna séddee man dama ko bëgg a yeewu nga ne bokk ko yeewee ma ànd ak moom kii mooy ngeen ci jigéen ñi kii mooy waaba ji ba mi ngi seel papa ak yaay te seelul borom këram kii bu dee dafa yàq dafa yàq boppam dana cabinet wala mu saw wala mu bori wala mu wocc bi yàq néeg bi yëpp ñëpp xam ne kii ndeke lii mu doon feeñal ci biti ak li nekkoon ci biir du benn lii mooy waaba ji kon bu ñu la ne waaba ji bañ leen de ñaareel gi mooy karabaane karabaane say xaritu jëkkër bu ñu teewee nga daw gàttul leen lal basang bi di leen xollil ay gerte di leen defal ataay sa jëkkër toog fal teg loxoom ne cëy bu ma defaloon lii du la ko defal mukk moo tax góor ñi léegi gisoo ku judd rek bee jaaw problème yi rek la problème waaye sama bos bi nag bokk ci de <laughs> déedéet soxna si dafay togg ba mu neex di ma jox yal na yàlla fay ko yàlla guddal fan macha allah Euh, xalaat bu ëpp dafay teel a bejjawloo nit euh, ak ngay liggéey ci géej walla xam-xam bu dem dayo euh, yooyu dafay weexal nit waaye ñu bari kër boo duggee Dakar téeméeri kër boo gis juróom ñett fukk yëpp seen jëkkër mi ngi ci cimetière yi ñaar fukki borom kër yu jigéen rek nga subhanallah problème bu bëri bi mënatuñ ko dékku ñu ñaan yàlla dee benn ñu dem ñu dem ñu xariti jëkkër bu teewee ngay damu sa baat di jigéen jigéenal te sa jëkkër booy xam ngay xuural sa baat pour jéem koo déstabiliser euh, mooy karabaana pànk nag mooy kan mooy sa jëkkër nga teqali koog mbokkam yëpp teqali koog am di jàmmam kenn moom kenn mucc ci waa ba jiba mooy kan yaa ngi sëy ci kër gi waaye jabaru papa nga ak yaay bu sa yaay jëkkër bu wootee nga daw ñëw sukk jël ndox jox ko doo ko xool sa yaay nga njëkk koo fóotal sa borom ko mi ngi toog fële bu ne benn nga ne ñaar bu tëddee yóbbu bopp penk nga tëdd yóbbu sa bopp sow boo yekkal say goro nga upp ba mu sedd guy góor gaa ngi ñaar rek sa jëkk mu tàng rib ba muy wiccax loxo bu ne lii nag nga ne ko ah, bu la neexul bàyyi ko yow noo mu ne lii mu ne fase ma bu du yow sa morom yaa ngi sëyal papam yaa ngi sëyal yaayam waaye moom sëyaloo def na li mu mun yépp wax na li mu am yépp xiifoo maro du sa kër du sa dara waaye bu ne la lii jant la nga ne ko weer bi bu ne lii béy la nga ne ko xar la bés bu kooku ñëwee wokk boppam ci yeti papam wala yaayam ne sama soxna séddee man dama ko bëgg a yeewu nga ne boo ko yeewee ma ànd ak moom kii mooy ngént jigéen kii mooy waaba jiba mi ngi seel papa ak yaay te borom këram kii bu dee dafa yàq dafa yàq boppam dana kabine wala mu saw wala mu bori wala mu wocc bi yàq néeg bi yëpp ñëpp xam ne kii ndeke lii mu loon feeñal ci biti ak li nekkoon ci biir du benn lii mooy waaba jiba kon bu ñu la ne waaba jiba bañ leen de ñaareel gi mooy karabaane karabaane say xaritu jëkkër bu ñu teewee nga daw gàttul leen lal basang bi di leen xolleel ay gerte di leen defal ataay sa jëkkër toog fal teg loxoom ni na cëy bu ma defaloon lii du la ko defal mukk moo tax góor ñi léegi gisoo ku judd rek bee problème yi rek la problème yi rek la waaye sama bos bi nag bokk ci de <laughs> soxna si dafay togg ba mu neex di ma jox yal yàlla fay ko yàlla guddal fan masha allah xalaat bu ëpp dafay teel a bejjaaw nit ak ngay liggéey ci géej walla xam-xam bu dem dayo yooyu dafay weexal nit waaye ñu bari kër boo duggee Dakar téeméeri kër boo gis juróom ñetti fukk yëpp seen jëkkër mi ngi ci cimetière yi waaw fukki borom kër yu jigéen rek nga eh, subhanallah problème bu bëri bi mënatuñ ko dékku ñun ñu ñaan yàlla dee benn ñu bu teewee ngay damm sa baat di jigéen jigéenal te sa jëkkër yoo xam ngay xuural sa baat pour jéem koo déstabiliser mooy karabaana pànk nag mooy kan mooy sa jëkkër nga teqali koog mbokkam yépp teqali koog am di jàmmam yow kenn moom kenn kooku taxoon na mu lay jël déedéet ba bu muy dee rek foog yàlla déshonoré ko ni mu déshonoré ay mbokk jëkkëram sa jëkkër jox la junni na jox ko sama jigéen nga jox fa ñaari téeméer li jot nga damm sa sër lii baax na ñeenteel mooy kan mooy pànk pànk moom mi ngi ci mbedd bi rek dañ maa ndeyale dañ maa magale maa njëkke diw sa jëkkër yaram yëpp mi ngi tilim ci blancheur bi la koy yóbbu kenn ku mu doon ci ñi buy dee dana yàq boppam ci wanag bu mag wala mu yàq boppam ci wanag bu ndaw wala mu bori yàq néeg bi yëpp wala mu wocc yàq néeg bi yëpp kon nañ dellu si yàlla ni mu amee ci jigéen noonu la amee ci góor sa góor bu teewee nga may ko biir màkk defal ko lépp te doomam yaa ngi teg pool ci boppam boo gisee ay moromam yu jigéen nga jënd leen ay sarbat jënd leen ay ndàngam te sa jabar nga ne la dàllam findi fer moo ci nekk kon li ma bëggoon a tudd mooy jigéen boobu dafa mbagoon doon jege Seydina Muhammad di xam ay problème mu këram ndax jigéen ñi daan nañu yëngal kër Seydina Muhammad waaye kooku moo doon dem ñoom di leen waxal yonent bi li mu yenu doy na ko bu leen ko andil ay problème kon jigéen dafa yàgg liggéey ci lislaam jigéen dafa yàgg defar dafa yàgg baaxal li ñuy dugal seen xol occidentaux yi naan bu ñuy donn góor ñaar jigéen benn ne loolu injustice la ne jigéen nañu fippu bu ngeen fippu fi ngeen jëm jigéen amul ñaar jigéen ñett la am góor benn la bu ñuy donn alalu àddina jigéen ñett la am góor am benn kon lu jigéen bëggati sa papa ngi ni toog sa yaaya ngi ni toog am ku la nobaan dama laa bëgg nga ne ko oto laa bëgg mu jënd oto jox la laa bëgg mu jënd jox la ay moket laa bëgg nga dem jënd machine laa bëgg nga dem jënd déjà yow am nga benn sa baay ngi ni sa yaay ngi ni est-ce dina nobaan sa càmmiñ ba koy jox loolu yow ñu nobaan si la defal la mboolem teraangay àddina ngay sëy say bàjjen say yumpaañ dëkkandoo ñu feesal la walis tef am nga ñaareel sa baay bu dee nekkal gor nga jël benn yóbbu nga am ñett sa càmmañ bàyyi ko mu jël ñaar tey benn bi muy ndonom ci waajuram beneen mu denc ko buñ la fasee nga ñëw mu yor la sa jëkkër bu dee nga ñëw mu yor la sa doom bu téye ne ko demal sa nijaay mu yor say doom kon lan ngeen bëggati jigéen ñett la am benn kon occidentaux yi li ñu naan jigéen injustice la ba am na benn réewu arab duma ko tudd pour diplomatie du ma ko tudd ndax bëgguma yëngal dëgg moo ne xel déedéet sama soog ñëpp jàmm la am euh, ba ma yëngal du tey mooy ba ma sangoo di tëj Kaolack <laughs> waaw te daf ma tooñoon rek wala damaa gis tabaski benn bés korite benn bés gàmmu kenn du ko feetu temps boobu da ngay da ngay ñaan da ngay ñaan nu mu tudd permission waaw kastu rajab amul feet tamxeet amul feet ma song sang waaye keroog oto boobu ñu dul fay oto bu naqadi la mooy seen bu ñuul boobu maa ngi ne nongu ci biir <laughs> tey neex naa nett la waaye démb téedé ñëwre dugal ma ci giri bi waaye kaolag bugg a toj alkaati yëpp ne ma génn ci bit wala ñu summee ko rek hmm. yàlla nañ leen fekk aljan keroog booba Senghor de chef protocole am mooy cheikhu lay mu dem ci sangoor ne ko doomi nga téye de ma ne nga musiba de kon génne ko ñu génnee ma semaine bi ci tegu ma dem ba bunt police Ndorong ma ceereen la jokkoo la déggu ma defaat fa bu gën a metti teeb ñu dugalaat ma ne ko ne boo demee nga ne sa doom bi foog naa xel bi moo waay dinañ ko yóbbu kabono wala fan <laughs> man ba léegi xaw ma kabono fan la nekk sax boobu temps yaram bi tàngoon na waaye léegi jàmm rek laa bëgg salaamun hiya hatta matla'il fajr jàmm rek laa yéen ummatu muhammad loolu du tàngoor sama diina laa doon défendre Noël ñu am une semaine Pentecôte ñu am fukki fan ak juróom bay def quinzaine nationale de la jeunesse fête des pères fête des mères Pentecôte Ascension Toussaint ñun amuñ ci dara quatre-vingt-quinze pour cent lii rek wax la woon sengo waaye du bañ ko du bañ ko bu leen yëngal mukk na nekk ay ñu set ñu sell ñuy dox jàmm laa bëgg ci yéen lii xew ci réew mi di ay yëngal bëgguma kenn ci yéen bokk na nga nekk ay modérateur di seddal di baaxal di fay ay bu leen taal ay abadan ay baaxul euh, ay lu mu la jox ay moo koy jëlaat ay moo koy euh, dégg nañ solo si wax bi leer na incha allah taala heure bi mu toll tey dama dikk di waxtaan ak samay gaay mooy kon ndono bi dégg ngeen ko kon li ñuy dugal seen bopp ne jigéen benn la am góor ñaar déedéet déedéet jigéen ñett la am góor benn la am bañ lay ngoro loolu laajte ñu jox la bu ko amul yi mu lebi ko ngay sëy mbokk yëpp dajale feesal ay walis nga yóbbu am nga ñaar bés ba sa bàyyi dee nekkal góor nga jël benn sa càmmañ bàyyi ko mu jël benn muy ndonoom benn nga mu épargne ko bés bu sa sëy naqadee nga ñëw mu jël la bés bu sa sëy bu sa jëkkër faatoo nga ñëw mu jël la sa doom bu tëlee yóbbu ko foofu sa doom bu bëggee jàng bi réew ñëwal ñëwal mu dimbalal ci paas bi lii moo tax l'islam defoon bi dafa teel a wutal jigéen solution ñu ne jigéen dafay iddaw góor du iddaw góor dafay iddawu kay góor dana am période yu mu toog l'islam du ko mooy mu ci jigéen foog mu iddaw yàlla may na la ñeenti jigéen nga fase kenn muy iddaw pareegul tant que jigéen iddaam jeexul am jeexagul kon l'islam du la may nga denc benn jigéen kon dafay doon juróom kon toogal ba jigéen pare idda nga soog a jëlaat kon góor iddaw na ah day jël nga jël juróom nga takk benn jigéen mu dem sonna la lool sa doom bàjjen la sa doom nijaay la ñu bañ mbokk ba yàqu ñu ne bàyyi ko ñu may la rakkam wala bàyyi ko ñu may la magam tànk idday ke la jeexul mënoo jël kii ndax boo ko jëlee dafay mën dangaa boole ñaar ñu bokk ndey ak baay kon yaa ngi iddaw ba tey kon sew sew yi lañu bàyyi fële ñëw di diaboliser l'islam góor dana iddaw ci bër ci juróom ñetti bërëb bind naa ko sama téere bi da ngeen ko gis insha allah ñaareel bi mooy ñu ne lislaam dafa xañ jigéen bànneex jigéen day judd rek ñu ne nañ ko xarfal lislaam dafa ñëw ngir massacrer bànneexu jigéen dafa ñëw ngir détruire sëyu jigéen l'islam daf ko fee fekk Seydina Ibrahima moo ko njëkk a def alayhi salaam ci góor ñi waaw ci góor ñi ci jigéen yi jabari tubba moo ko njëkk a def tubba mooy buur yi nekkoon yaman ku falu kajoor dammel ngay tudd ku falu waalo barak ngay tudd ku falu fuuta almaami ku falu ndukumaan bëlëb ku falu Égypte Firawn ku falu ci Romain César ku falu ci Perse Kisra ku falu woon Yaman Tubba ngay tudd moo njëkk a sàng kaaba gi malaan soxnaam moo ko njëkk def lu tax ak lu tax Ibrahima def ko nit ñi nit ñi seen seen yaram du benn danga gis ko nag ku dijj yax la nga gis ko koñoor nga gis ko dijj bët nga gis ko sew ci bët da ngay foog dafa xetam nga gis koo xam ne ay bëñoom dafa saaraar nga gis koo xam ne ay bëñoom dafa gangasle ba mu def ñaari ran ran ci biir ran ci bit du ngeen koy gis nga gis doom judd mu am ñaari rang ci bëñ am ko juddu far du am bëñ yu baax sax awra tamit noonu la mel jamono Seydina Ibrahim seen mbindeen dañoo doon ay ponkal seen awra même bu ñuy dox bu ngelaw bi di ëf seen malaan seen kaw muy joosu day mel ni ñu ngi ànd seen soxna buñ ko amulee dañ koy wuti ci mbedd bi yàlla daal di yónnee malayka ci Seydina Ibrahim ne ko maa ngi la maa ngi jéggal ne wàññil ci sa nangam nangam kon yaram bi nekk ci biir bu yàggee joosu daf koy miin bu joosootee du ko def dara kon dootoo demati jigéen bu lu sa jigéen Seydina Ibrahima moo njëkk a defal moo ko njëkk a defal boppam Tuba dañoo nekkoon ci ay xare Himyar Ma'in Tusum seen capital moo doon Sarwaax après ñu toxal ko yóbbu ko ma arab la buur bu jigéen bi nekkoon di Bilqis Tuba soxnaam dafa nemmeeku xale yi njaaloo bëri ci ñoom ndeke ñenn ñi nga xam ne maa ngi jégal li ñuy wàññi ci ñoom seen mbindiin dafa jéggi dayoo du yem fa ko yàlla yemale ni muy laalee seen malaan dañuy dem ba yëg seen bopp même buñ gisul seen borom kër duñu mën a muñ dañ koy wuti te njaalo lu gën a salte ci àdduna mooy njaalo li gën a bon di gën a yées ndox mu bon miy jóge ci awrey njaalokat yi bu waa safara demee ba mar ne nañ leen may ndox risliin bu ko Maalik jëlee mooy njiitu safara bu ko jëlee buy bëgg a xel li waa safara dañuy yuuxu dëpp ci kaw safara safara si lakk seen kanam moo leen gën a ñu naan ndox moomu la dañuy yuuxu ndox mi doy na yow Malik ñu dëpp seen jë yi ci kaw xalu safara yi ngir bañ a gis ndox ma wala bañ koo nokki te kooku mooy bawoo ci awra yi njaalokat yi góor yi ak njaalokat yi jigéen waa kon ki koy def fu mu jëm bu ma magee bàyyi ko góom dana wér bàyyi lëgët bu ñaaw ah you see you understand all gom dana wér bàyyi lëgët bu bon a bon moom jabaru tubba moo ko njëkk a def l'islam fa la ko fekk bés ay téeméeri at lii jëkk na judd yonent yàlla Isa ci ñaari junni at ba yegg ci ñetti junni at lii dafa yàgg yonent yàlla Ibrahim fii la ko fekk bi fii la ko bàyyi loolu laa bëgg a ndax ci góor ñi sunna moo ko bind Ibrahima moo ko njëkk a def jabaru tubba moo ko njëkk def ci jigéen ba yoon ci yàlla Muhammad ñëw ne ba yàlla yónni ko délégation yi di ñëw di jébbalu si na ah, ñun de am nañu ay jikko ñu nettal la boo ci rafetlu ñu wéyal ko boo ci rafetul ñu bàyyi ko ah mu ne innama bu istu li utammim makarimul axlaaq am ngeen ay baax la ca baax dama ñëw ngir mottali ko la ca baaxul bàyyi leen ko ñuy tudd ñun dañuy def nangam ñun du ñu naan sàngara sàngara baaxul ñun du ñu def riba euh, baaxul ñun dañuy sàcc sàcc baaxul di wax di wax di wax benn ñun suñu doom yi jigéen seen awra dañ koy wañ ah mu ne ko lan moo am ni musiba boobu mu ne dafa am ñoo xam ne seen mbindiin euh, dafay dugg ci biir maa ngi jégal te yàlla tax ñii seen mbindiin nii lay mel bu ñuy dox li ñuy yëg day dem bu ñu amul borom ka dañ koy wuti ñu bañ askan yi jaxasoo xeet yi waaso yi gii di tilim ñuy def loolu loolu wàññi seen nangam waaye duñ ko sénéralise de ci ñenn lañ koy def ñi ko mel ci ñooñ lañ koy def ñi ko melloo ñu bàyyi leen yonent ne kon màkkuruma lu tedd la kon waxul faratal waxul sunna l'islam da ko fekk kon ñu nee bay jabole si l'islam l'islam moo def loolu lu ci lu ci yoone l'islam ku ko def baax la ku ko deful baax jarul nañuy bëgg ak maquiller l'islam maquillage bu baax kan moo ko andi Afrique amuloon Afrique nit ku ñuul xamu ko woon ki ko andi mooy kanka Moussa ñu ko dee Mansa Moussa ba mu aji jee Makka ci ay mille trois vingt quatre mu ñib si mille vingt cinq ba ma xel naxul mooy ki njëkk a nekk buuri jullit ci Afrique moo andi groupe africain daawul yóbbu guro ci takk waaye moo andi guro ci takk danaa wax li tax ba mu demee Makka ba muy aji màkk ay téeméeri téeméeri gëléem la sëf ay or lu nekk ba ñaari junni at yi gisuñu ko am alal ni ka ni Kanka Moussa amul déedéet moo tax waroon war nañ ko jàng économiste yi xam nan la dajale ay milliards yooyu moom Kanka Moussa moom moo samp jumaa bi njëkk ci Afrique moo Djingarabere moo nekk Tombouctou ba mu demee mu gis arab yi di def lii mu ne moom tamit man jigéen bu jaaloo bu faatoo duñ ko rob ci sëggu julli di ci sëggu kilifa yi dañ koy dañ koy dugal ci paxu garab tay ko ngir njaalu ñu mu bone wala ñu dugal bu fekkee dafa am doomu njaal bu dee dañ koy dugal ci grotte wala caverne yi paxu doj ñu tax ko foofu mu ne kon lii tax du loolu du leen dal moom daf koy yóbbaale lii moo ko andi ci empire bu Mandé lii moo ko andi ci empire bu Mandé mu gis waa Makka bu ñuy tabax bu ñuy takk tàndoorma la ñuy andi ba mu ñibsee mu dugg ci àll bi gis tool waaye tool dafa tooy mu bàyyi ko tool mënta dem jàkk dafa yàq basa gi mu gis màdd dafa ratax mu bàyyi ko mu gis taba mu gis dafa mu bàyyi mu gis guro fu ñu tuddee wóor a dugg ci Côte mu andi ko ñu ne ko lii nag mu ne waa Makka tàndarma la ñuy def ma du garabu fii ma jël lii ngir mu wutu ma mu ne pasin bu rëy moo ci nekk guro boo ko yéey njël benn bi dafay wex boo ko muñee ngay won na tuflit ba fa muy jeexee dafay neex kon sëy bokk leen fi ngeen yaroo ngeen muñalante muy won sa wex ngay won na wexam fi ak ñett at nga jël jikko mu jël sa jikko kon de ko guro lii la moo tax ñu ko yóbbu ci takk guro boo ko fellul doo ko mën a yéey kon ndek jëkkër jabar bu ñu felluwul naa fekk du fa dugg ana unku bi dugg na ci miir bi parce que dafa fet miir bu fettul unku du fa dugg kon jëkkër ak jabar bu naa fekk dugg rek dañoo daal di ŋaayoloo waaye bu ñu ŋaayoloo naa fekk du mos a dugg te sëy bu tas baaxul balaa la fi mu tëdd ci Medina dañ nee nañ dafay biiñ bu déggee ñaari jullit ànd nañ bàyyi nañ lii tax julli lii tax Seydina Muhammad biiñ jaarul nit di ko def li koy reeloo li koy muuñoo la ñu war a def ba tey guro dangay ngay fekk ci pañe guro gu weex guro gu tikk gu xàll bu xonq kon bu ñu defalantee noonu nga xajal sama wàll ma xajal sa wàll kii dafa xonq yow ñuul ki nga xajal ko kii dafa ñuul yow ko xonq nga xajal ko foyer bi dafay neex kon musiba du fa am lii moo andi góor ñu naan bidaa la du benn bidaa yonent bi jëndoon na pantalon solu ko kon pantalon bu ñëwoon nañ ko summi tey fëgg jaay lay doon uh, bi jàkkam bi ay soro amuloon mi uh, uh, rajo bi jumaa yonent am na ko amu ko kon yi baax nañ ko jël waaye baaxul nañ ko bàyyi waaye lu ñu laala ñu ne bidaa la loolu def ñuy delloo gannaaw lii moo gaa moo gaañ lislaam yal na yàlla sàmmuñ yaa rabbi waaw kon mi ngi noonu xarfal bi ñuy wax lislaam dafay gaañ jigéen dafay méttital jigéen fii la ko fekk ku ko def def nga ko ku ko deful bàyyi sa yoon la du tee nit doon dara méttital jigéen moo l'islam moo ko tere man dem naa benn dëkk ci Éthiopie digganteem ak ah, waa Soudan benn xel bu fa ne ñu leen di so somaar ñoom jigéen balaa muy sëy dañuy jël wenn dagg tuñam dugal ci lu tollu biteel bi boo leen gisee da ngay foog ne benn xar xaj buy ñëwul la te ba tey bàyyiwuñ ko mun ngaa jël kurpeñ bi dugal ko ci tuñu jigéen dañ koy yeew ñoddi ko ba mel ni benn lam ñu dugal ci euh, ban bu ñu defar comme kubéeru euh, nangam méthode bi est-ce que l'islam euh, accepté na ko déedéet kon yéen jigéen yi na ngeen ànd ak xel bu njëkk li doon xew dafa xewatul dañ doon ñëw doon ay tubaab ñu xàmmee leen tey dañoo ngemb ay nit ku ñuul ñi ñun yebal ñu pour ñu yàq suñu diina bi fépp l'islam jaar mooy fi baax civilisation bi mu àndi mooy meilleure civilisation ci monde kon góor ñi yéen laa di waxal danga ne dem ba nekk ci biir sëy yow nga ñuul sa jabar ñuul nga gestu gis mu jural la doomu xonq cooy nga ne defa njaal déedéet njaalawul am na ku ñëw ci Seydina Muhammad wax ko mun na ko demal seet see bu ñuul mun na ko waaw mun ko demal seet gëléem yi yi ko jur nga seet seeni maam ba mu seetee gëléem bi mu fekk ñetteeli maamam ndeke dafa ñuuloon hmm? man sama soxna mi ngi nii euh, euh, tubaab la dafa xonq yal na yàlla guddal fanam euh, yàlla rafetal mu jëm yaa rabbi lu mu jur yàlla na tekki ñaari dooma ñu ngi nii toog dañoo ñuul kooku comme ëllëg ku jigéen ki sëy mu am jëkkër bu ñuul ana xonqaay yaayam mu ngi ci saatu si dënn si saatu si dënn gi mooy li mel ni plastique bu ñu rendee xar dañ koy dagg sànni bu ñu rendee nag dañ koy dagg sànni dafa mel ni plastique kenn du ko yëg ñaari nit bu ñu àndee dafa mel ni nga jënd bi vinaigre ak diwlin nga def ko ci benn kaas bi gën a oyof mooy nekk ci kaw bu ngeen dencantee danga xonq moom mu ñuul doom bi judd ñuul jël melokaanam melokaanu yaayam yàlla mi ngi ko denc ci saatu si dënn si hmm? fal yanzuril insaanu mimmaa xuliqa xuliqa maa maa'in daafiqin yaxruju min bayni sulbi wa taraa'ib ndoxi góor fi muy génne yàlla nee na li waroon a doon luy siiw ma andi ko ci ndigg doom bi juddu mel noonu li nawata siiwagum yàlla nee na ma denc ko ci saatu si dënn ba ëllëg ba ma amee fu ma ko génne ma génne ko yaayam dafa ñuuloon papaam xonq mu ñëw xonq ni yaayam ni papaam ëllëg mu dem takk jabar bu xonq moom dafa xonq jabar ju xonq ñu jur doom bu ñuul ndeke maama bu jigéen ba ñuuloon te yàlla dencoon couleur ba ci saatu su dënn si mooy soog a kon nañu ànd suñuy xel ñoxor njaare nga ne dafa njaalo déedéet bu leen adama doomu adama ndàmba bi yàlla lim ci def moom rek moo ko xam euh, nañu muñalante nañu jéggalante nañu baaxoo liñ doon tudd ci ay jigéen yépp yàlla may nañ ko fi ci réew mi ñëwal ci maam Kumba Ndoy li ngeen def ci seen lettre bi seen téere bi maam Kumba Ndoy li limaamu am dafa gont yaayam moo xëyoon dafa dencoon toujours moom moo doon jox maam limaamu xaru tabaski ci géttam ki bàyyi maam limaamu maa ngi jéggal toujours moo doon joxe xaru tabaski mu yafal benn xar ba mu ba mu jekk xar bi dem ànd ak moromi xaram yi ba ñu wottee ci ñax bi bay naan ci déeg bi ndeka jësit mi ngi foofu jësit ñu daan ne tataf bi maam ku mën doon dencal borom këram rek kuus ak moom jëm ci biir di ko dugal di ko génne pour xër ko naq ko mu dee xale yu ko ne ah suñu maam lay xar bi mu doon dencal suñu maam bu góor ngir tabaskeem jësit bi jël na ko noonu ñu maam ku mën doy fa mboole malaan yu oyof yu diisam sànni di ko ca biir ñu ne ko soxna si bul dem mu ne ko bii ma joxoñ kilifa gi ne ko bii sa mooy saxaru tabaski man man maay dee nga yow bu kuy gi waaye kuy bu du dee mu man ma dem nettali lii maam ku moo ko def muy jëflanteeg jësir bi di jëflanteeg moom bet dindi ko ci gémmiñam kooku bu juree limaamu laay wallahi jaadu na mu jur ko moo defoon lii ngir doomam am tey ji nee na waaye nekk borom kër ga mi ngi ca kër ga xam na baatin mu ne ko soxna Kumba mu ne ko mun ne ko li ma doon jaay jaar na ki jamono doon wut xamuñ fan lay feeñe ji feeñ na ci kaver mooy ajibu daa iyallah kon jigéen moo xëyeloon doomam mu gont ñu dem ca gaaya am ku jóge fuuta ne dafay jàng téere bu ñu dee ihmira <coughs> ñu ko dee maam Usmaan mu ñëw di jàng foofu bu demee ca teen ba mooy mooy mooy duyal jigéen yépp maam Faatumata Wade la gis ko gis ko muy ku baax mu dem ci kër gi ci nawet ñu mu daal di mu daal di béy witteen defar ay sër yu rafet ba mu déggee Cheikh fuuti jóge na penk ñëw mu daal di ko jox càmmiñam ne dama jox ko ne ma ñaanal ma am góor yàlla jigéen nii la doon def ñaanal ma am góor yàlla waaye tey fu muy liggéey ban banque la mooy lan foofu <laughs> Euh, yéeme na waaw ah, mu ne ko sër bi boo demee nga jox ma ko Cheikh Omar Fouti na ma ñaanal ma am góor yàlla bi Alpha Mayoro yegsee rek Cheikh Omar Fouti lal benn bi taraxlaayoo benn bi tàmbale wasifa moo seeta li yàlla may Alaaji Malik ci xolu Afrique occidentale française seen capital fa la def Zawiya muy Saint-Louis ñëw ba capitale bu Sénégal mu samp Zawiya digg dëkk lan moo ko may maam Ousmane dafay romb benn fas fas ba du naan ndoxi ndaal mu tukki ñëw guddi mu ne ko soxna si fas bi soxna na de te moom du naan ndoxi daal nu ñuy def mu ne dunaa ko wëggi mu ne ko teen bi ci àll ba mu ne ko falaa jëm de xaaju guddi maam Faatumata Wade Wele mu téye fas bi dem njëkk ko may ndox mu naan mu suqi ko sang ko ci xaaju guddi gi de daal di feesal paanam ne foog mu yenu ko yóbbaale ko baag bu mujj ba njàppaan téye ko njàppaan ñun waa kaw gi ñoo koy xam njàppaan téye ko mun na koo génne ci xaaju guddi gi mu wàcc ci biir teen ngir génne baag bi ba muy génn mu dajeek maam Ousmane ci pind bi mu ne ko mën nga seet si mu ne déedéet ñu bokk dégg benn baat mu ne li naroon a yëngal jamono ci yàlla ñu doon seet ban jigéen lañ ko jox jox nañ la ko tey mooy alxaji Malik Si kon jigéen moo xëyoon ca gaaya yàlla may ko Malik Si moo tax réew mi yëpp da nga dégg xalifa xalifa waaye xalifa général Tidiane foofu rek la ki ko liggéeyoon mooy maam Fatimata Wade la ñu jóge foofu ñu dem Poroxaan maam Momar Anta Sali dëkk kaw gi bunt kër bu nekk ñaari bunt la am bunt ndeyjoor buntu nit nitu yàlla yi dañ lay nattu nattu yi métti ngir bugg laa jëriñ kuñ bugg a tooy la foog ñu xuus lool mu ne soxna Mariama tegal ma ndox dama bëgg a sangu sangu nit kese moo koy def mooy dama bëgg a laal ndox soxna si jël faxa def ci ndox dem teg ko ci wanag bi sukk ci wetam ndeke nawet la ngelaw bi riddi ci kawam mu dotti taw ci kawam lëndëm bi ci kawam ba njël maam moom ak Anta Sara génn Salim Mbakke génn ah ne lii lan la njuuma wala lan mu ne ko man ma Bousso la mu ne loo fi wut mu ne ko yaa ma joxoon ndigal ne naa la dajal ndox da ngay seetlu mu ne ko la teede mu ne ko seen ndigal lay xaar mu ne ko ndigal yàlla na doon sosoo ci njaboot ba tey bu joxee ndigal te bu ne weer bi feeñu danañ woor ba déwén kenn du dagg <laughs> maam jaara la mu ne ko lën na maay guddi sa doole njaboot yàlla na mel noonu seetal lii tax dëkk dëgg dëkk teel a màgg amul Touba te Touba mooy gën a mag tuubaa amul port amul aéroport seen bool moo gën a niin seen poos a gën a tilim kan moo ko def maam jaar mu ne ko tey jii tuddatoo Mariam waaye jaaratullaay nga tudd ki dëkkaal yàlla kon maam jaar moo liggéey loolu fan la ñuy mujjee si mooy way juri sama xarit bi mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass borom wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil xuldi bi la is annani xalifatu tijaani mawhibatu min sayyidil adnaani bàyyi na nangu ak ñàkk nangu moo ci yam def na ma bu Cheikhu Tijaani wéyee man maa tegu dem ci addina bi bu nekk taalibe ku topp sénégalais la te du wolof du doomi Sénégal taalibe bàyyi la Nigéria dem na ba ay cent quelques millions waaye téeméer boo jël daanaka neel juróom-ñaar fukki yëpp taalibe baay la waaye waaye juróom la de dafa am benn xut bu zaman bu doon dox ba yegg kër moom Alaaji Abdoulaye fekk mu tukki mu ne ko sa borom kër laa gane si woon mu ne ko ah, dafa tukki mu ne kon maa ngi dellu mu ne ko déedéet boo ñëwee ci kër fekk fa borom kër bu jigéen bi nga fekk fa bu fekk ko fa bu góor bi nga fekk fa bu jigéen moom nga fekk mu dem ci wanag bi dëjal ko ndox may ko mu naanagum ba muy laal ndox mu daal di ko defal ndékki euh, defal ko ba mu rafet mu ñëw mu jox ko mu xéwlu mu ne comme xéwlu na maa ngi dem soxna si ko ngan ñett fan de seetal ngan ñett fan te da ngay ñëw ci kër ne salaamaaleykum ñu ne dugalal bool yi gaaw balaa gan bi di ko gis ak <laughs> euh, ñu sant bari ñoo koy def ak sama mbokk séeréer yi séeréer moom boo ko fekkee muy lekk saaj fa xuut bokkoo ci de bokkoo maa ngi jéggalu sama ñaari xarit yi professeur Songde maa ngi jéggalu professeur maa ngi jéggalu samay kal lañu insha allah taala ci noonu soxna si gànne la ko ba ñett fan ba muy ñibbi mu ne ko soxna si fan yëpp yow rek laa doon ñaanal mu ne ko bu sa borom kër dikkee nga ne ko am na ko fi ñëw nii sa borom kër bu ñëwee nee ko di nii la mel nii la mel mu ne ko noo tudd mu ne wax ko melokaan bi rek mu ne ko ñaanal naa la euh, da am doom doom jooju nañ ko tuddee Seydina Ibrahima alayhi salaam fépp fu jant bi tiim ci àddina bi dina fa tiim njobootam yàlla def ko wallahi yàlla def na ko buy Amérique ci Atlanta tubaab bu xonk toog di wazifa nga dem ba ay euh, Afghanistan ñu yore ay wirdu tijaani kon maam Astu Jànk moo ko liggéey fii ci Taïba Niassène mu àddina ñu ponkal bi te mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass bu njëloon Aysatu li awali waajur Ceerno Muhammad Sayid nii la bu njëloon Adama Ayse waajur Cheikh Omar Fuuti Taal nii la bu njëloon Saafura Jàllo di yaayu Ceerno Abdul Karim Jàllo bi joxoon wirdu tijaan Cheikh Omar Fuuti Taal koo laal ci rek góor ñu mag ñi jigéen ñu mag ñi ñoo leen jur euh, maa ngi ñaan bu ngeen fi jógee tey kenn ku nekk na dem sukkal jëkkëra na ko baal ma ak ne ko tegal sa bopp sama kaw lupp fii mu teg ko nga dindi kaala bi kaala xajul foofu nga dindi mbaxana bi <laughs> nga la nga tuuti yaram bi awa nag dootul talat li muy wax waaye nanga ko muñal foofu li fay xew yàlla du ko bind waaw waaw loxo jigéen ci bopp yow tam nga bëggal ko nga ree tuuti mu ne sama góor lan la nga ne ko <laughs> ba ma nekkee xale bu ñu demee bu ñu amee match man kenn naa marqué fukki bit waaw dafay neexal nee na fukki bit lay marché te wallaay fekk na boo ko tegalee bal ci ci camp bu amul góol penalty bi du dugg allahu akbar allahu akbar illa allah dafay neexal kër moom it yenn temps bëggal ko nga ñëw bës ay tànkam tuuti comme doon nangu beneen góor bës ko bës ko yenn temps nga jël li ñuy xoosee tànk kaay mu xoosal la boo génn yenn nga jënd euh, ji euh, buy bisaab baax na buy buy baax nga ñëw boo ko joxee bu demee bu koo xolli ne ko bàyyil ma xolli la dégg jigéen dafay gën a kontaan nga xollil ko mu muucu tuuti nga ne ko may manta ma muucu waa awa ah, léegi dana kontaan bu kontaanee dana ree yow tam comme keroog daf la laajoon ba nga ree lan la ba nga ko sa bidéo yow tam laaj ko boo ko laajee du jom mu ne ah suñu koñ yëpp man maa daa koon defar bisaab bu ma defoon bisaab dañ koy giiroo fekk yàlla xam ne moo gën a wexle lii dafay neexal kër waaye fuñ fuñ ñaareel bi boo génnee ci mbedd bi ngay ngay ree ak ay soxnay jàmbur boo ñëwee sa kër mel ni eh, muus bu naan diw bu tàng loolu baaxul loolu baaxul Euh, loolu baax yonent yàlla Muhammad dafa doon ànd ak yaay Aysa ñuy daw euh, ñuy ñuy kii ñuy daw euh, ñuy def course lii laa ba yéen ñëpp tey kontaan ngeen yàlla xam ndax danaa fi ñëwaat tey waaw li may wax maa koy bu ma ñëwaatee tam ngeen xam ne Abdullahi moo dellu si waaye jaam bi alhamdulilah doy naa ci àddina li yàlla def doy na bind naa téere ngi jàng ngeen ba léegi maa ngi jàngale sama kër dimanche bu nekk damay jàng aljum bu nekk damay jàngale fii ma noonu dañ ma tëj ngi rey ma foofu foofu moo gën a oyof amul fuñ ma tëjul du caat du mar kii ngeen dégg tey jii ñu koy tudd kër ba ñuy jàpp élèves yi di leen yóbbu ñuy guerre Libye kër ba ñuy bombardé waa di duum fekk maa ngi foofu te dañ ma jàpp rek yóbbum ne mercenaire te du ma mercenaire déedéet li fa dee kenn xamul na mu kon fanu yàlla yooyu yëpp maa ngi ko doon muñ ngir yéen ba ji lu ma yàlla teg ngir ummatu Muhammad am jàmm nangu naa ko buñ ma doon diri ci mbedd bi tamit te mooy intérêt islam man accepté naa damay toog saa rek am ko ñu ne sëñ bi jéggal ma dañ ma fayoon ne naa wax nangam ci rajo bi ci yow dañ ma fayoon naa naa naa bind ci yow ma ne bu fekkee nga saaga mooy tax nga am dolli la tal luy noppal ummatu Muhammad laa bëgg na ngeen gën a góorgóorlu euh, na ngeen gën a bëggant na gën a soppante kii jaamu yàlla bu juuxoon seen biir la fu ngeen natt mbëggeel la bëgg na ëpp la samay jigéen na ngeen muñal suñuy baay suñuy baay na ngeen muñal suñu yaay li nga xam lépp ci nit boo ko xamee boo ko waxee penc ba tas da xam ne kii lii mu wax du dëgg waaye maslaa ko da nga ànd sama borom kër li mu wax tey nii déedéet dafa doon wëndaalu ci àll bi rek waaye nangul ko ngantam alkamalullahi mot cëru yàlla la sa soxna dina la ne lii fukki dërëm laa ko jënde fekk dërëm la ko jënde nangul ko nangul ko euh, dama demoon ci teen ba fekk ca penc ba la demoon nangul ko dañ la ko dénk ngay nga dimbale ko na ngeen dund dund Seydina Omar bun Xattaab Omar ñëw na ci këram soxnaam alsee la ko di coow di coow Seydina Omar sëgg ba ndaw si noppi mu ne ko pare nga mu ne ko ma parel mu ne ko na nga mottali euh, taab bu bënal dafay gaañ borom soxna si kersaw Omar di génn ki mu àndoon ne ko ne yow bëqat nga yaa ngi coow fii ci dëkk bi ndek yow nii nga doonee tàppet mu ne ko noppil kii bu ma solee lu set moo ko fóot bu ma lekkee lu neex moo ko togg bu ma naanee lu sedd moo ko root bu ma duggee ci néeg bu am cuuraay moom moo ko def bu ma yàlla nattoo ba ma dellu di nit ci lay àndal ci lal bu ëmbee man maa ngi nelaw moom mi ngi wéeru ci bopp lal buy wasin sans gagne sans perte la mën na dee doom bi judd ñu nangu sant bi ci moom jox ma ko ëllëg bu ma ko yónnee yaay bi yónnee ko mu bàyyi bu yaayam def sama bos kon bàyyi ko mu wax lu ko neex man nangul naa ko Euh, xale yi foofu lay ajeesi na ngeen fonk way juri firawna lu jant bi tiim moo gën a bon gannaaw iblis woote na ne moom yàlla la ana rabbakumul ala yàlla bàyyi ko fi Musa ñaan yàlla guddeeg bëccëg dara sottiwul mu ne yàlla kii li mu rey ci mbindeef ngir man bu ma judd ngay seetaan kii mu ne am ah, Musa kii dafa am benn sens de mooy dafa fonk way jur moo tax li nga yonent yow nabiyu nga rasul nga yàlla mayoon na la àlluwa may la tawraata nga bokk ci ulul azmi sa ñaan mënul ci moom dara xanaa mu weddi yaayam ne bés bu weddee way juróom ak mu torox fekk Muusa buy ndékki daf koy andi ci yaayam muy uppal yaayam ba yaayam lekk ba mu ba suur mu lekk desit ba buy añ mu andi añ di nax yaayam ba mu lekk mu lekk desit ba reer tamit noonu awa Musa dem ñaan yàlla mu dëddale leen dëddale baaxul dangay am sa jabar bëgg nga ko ba bëgg a ñu dëddale la nga am sa jëkkër bëgg ko ba bëgg a ñu dëddale nga am doom bu lay jëriñ ñu dëddale la nga am xarit bu lay jëriñ ñu dëddale la nga dem ba ñu may la nomination ñu dëddale ak directeur ba ñu dàq la nga dem ba bëgg am licence maîtrise def doctorat ñu dëddale la ak njàng ngay dox ci mbedd bi di gens rek hmm, allah xëy lii luy jeex la ah mu dëddale ko moom dëddale ko ngir yàq waaye dëddale ngir lis ngir diina am jàmm Firawna xëy benn bés demu demul ci yaayam yaayam jël yatam di dox ba ñëw fekk mu toog ci biir gouvernement bi ne Firawna mu ne ko mu ne ko man de bi léegi lekkuma ndekkiwuma naruma añ mu ko yaay ñëwul mu ne ko ah ñëw na kay waaye li nga doon def nga deful ñëw di waxtaan ak man diw ma bu ma lekkee nga lekk desit ba mu ko yaay yooyu bési du tolloo waaye tey dama nekk sama mbiru nguur gisoon sama ministre yi mu ne ko Firawna man nga wax mbiru ministre Firawna man mi la ëmb wasin la nampal la di la setal nga toog ci biir ñu ne mbir nguur ngay toppal boo judduloon da nga nekk buur mu ne ko mbas ma la way mbas ma la ñett fan la ci teg mu lab ci biir géej gi ba léegi Firawna nee na mes nee na menten kon képp ko bugg a réussir ci yéen na toppatoo papaam na poto poto yaayam dem leen sukk ci ron yaay ngeen foon seen tànk yaay jéggal ma da nga doon wax ma lay sàllawlu danga doon wax ma lay nangam Léopold Sédar Senghor jot na hmm? ma ñëw ak jotaay bi Léopold Sédar Senghor dawul jullit waaye dama ko di faral di tuddum ki dafa doon ñëw sama wayjur sama wayjur dafa doon dalal ñëpp ndax alxuraan moo woy wa in ahadun mina mushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalaamallahi summa ablugha ma'manahu ku dul jullit bu ñëwee ci yow di wut ndimbal làq ko jox ko mu lekk jox ko mu naan nga fexe koo yóbbu bi fi am sécurité moo tax sëñ bi bu sangoor ñoon daf koy dalal doon ko joyante bul def bul wax bul nangam man gis naa sama papa Amilcar Cabral ñëw ci moom Amilcar Cabral bu Guinée Bissau ne ko sëñ bi man nag li ma jaaxal mooy bi reyul te am na indépendance soixante cinq Guinée-Bissau ak Cap-Vert man yéeg naa wàcc naa ba sonn Portugal bañ na nañoo jox Espagne indépendance maa ngi ci makki bi rek sama papa ne ko may ma mu toog sëñ bi jóg kabar di julli moom mu jóg kabar moom tamit man lii moom ma jaaxal te nekk nekkuloon julli sëñ bi selmal mu selmal sëñ mu ne ko amilkal cabral mu ne ko waaw mu ne ko nag bu fekkee dëgg nga bëgg mun ne ko mu ne ko indépendance yow mu ne ko gis mun ne kon bu ma deewul du am mu ne ko ah yaa ko tudd mu ne ko naa dee tey ñii ñooy homme d'état homme d'état ak homme d'état du benn naa loru sama askan jëriñu waaye sama askan nañu loru man ma jëriñu du ñëwñu ñoom Kwame Nkrumah Modibo Keïta Sékou Touré ñoom eh, eh, Julius Nyerere ñoom Jamal Abdel Nasser ñoom Ahmed Ben Bella aywa waaye dafa dem rek 1974 ñu daal di ko rey ca déwén sa rek soixante quinze ci la amee indépendance Cap-Vert ak Guinée-Bissau mooy partie boobu ñu doon tey PAICC e. parti africaine boobu pour l'indépendance bu Guinée-Bissau ak les les îles du cap moo tax ma tudd Senghor Senghor yaay bi ñi laan baaxum baaxum mooy bokkum dafa doon daatu daanu mbet mbetaan waaye bu Senghor xëyee xam ne kii maire bi tey ni mu mel meluwul du jàngi du dem gazo yi lay toog bu yaay bi xaacoo di daanu mu ndaamaloon waaye dafa am doole mu yenu ko dugal ko ci néeg bi dar ko ba yaay bi sedd mu dem wuti sunguf defal ko ruy subhanallah sengoor doon def ruy yóbbu ko ci wanag bi dimbale ko mu sangu mu ànd ko ci néeg mu jox ko mu naan sëgg wax dara ndekk mi ngi koy ñaanal am ci mbokk yi ku ne sengoor bi na a tekki ñëpp ñu ngi ci école bi di jàng moom mu nekk ne yaayam lay toppatoo mu ne ko xanaa bu dee njuréel fen la bu dee njuréel du fen ba dëgg la kii dana raw ci jamono kan moo njëkk am agrégation ci nit ku ñuul ci France Senghor tiim réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent jullit lañu nga dem ba mu sàppi la nga bàyyi te kenn coup taw la kan moo ko am Senghor ci yaay la ko amee ak papa kon li ma bëgg ku fi jóge na nga dem tuubal sa yaay na nga dem tuubal sa papa nit ñi rawante wuñ ci alal du ci njàng ci lu ñu rawante mooy bark baa jariñ na gémmiñ waaye duñ ko wax ci kese fi may jeexalee si walla boog mooy jigéen yi dañuy sonn ci ëmb doom bu góor buy judd dafay supp jàllañu doom bu jigéen buy judd dafay ŋalañu xam ngeen ŋalañu nii lay def waaw balaa muy ñëw dafay yëngal loxo bi yëngal ko ba xam ne dara takku ci mu tekku ci dënnam lii mooy matu mu yëngal càmmoñ ba xam ne dara takku ci mu tekku ci dënnam weq tànk ndeyjoor ba mu xam ne dara téyewu ko buti di laal ko dara laal ko mu teg mu bank ko tànk càmm mu yëngal ko bu dee góor la mu supp jàllañu ah ci lu xat li yaa ngi biiju mi ngay siicu bu dee jigéen la mi ngay ngalañu tànk wi doo dënnu yaay ji mu sooga ñu bu loxo loxoy njëkkee génne bu ñu gaaw def césarienne yaay bi de ki ko njëkk a defal mooy César moom la njëkk a xotti biir yaayam génne ko moo tax bu ñu ko defal ñu césarienne dañ ko césarienne waaye bu doom bi ne futt yaay bi gestu doom bi jooy mu daal di muuñ fàtte na métit ba kan moo mën fay kii kan moo mën fay kii benn onk jigéen ci matam buñ ko tegee góor mu seey kon nañu muñal jigéen ñi buy bajante bàyyi ko yàggee dana dal waaye kàtti tey nga mel ni déedéet jàttank loo fóot fóot mu xeeñ beqit ngemb loo ko fóot fóot xam ngeen lu ci des ah, ah, li séeréer na laa ma ndigal laa ma ndigal <laughs> laa ndigal de waaw ngeen muñalante bu baax a baax am na benn njëriñ ngeen def ko bu jigéen demee ba ëmb na bind bismillah rahmaani rahim ñetti yoon benn bi daf koy tomb mas ko mooy bu góor benn mu tomb ko du ko maas mooy bu jigéen benn bu du ko tomb du ko maas mooy ngunu ngunu danga koy bind ñetti yoon bale góor la bale jigéen la bale nguunu ngaana du góor du jigéen bu góor bi mooy tomb nga ko maas nga ko bu jigéen ba tomb nga ko waaye maasoo ko bu góor bi tomboo ko maasoo ko ndax noonu la wàccee alxuraan amul woon tomb tomb def koo dab bismi ba eh, miim ba bul fa dugal dara waaye haa bi nekk ci allahu bi dugal ci huwa miim bi nekk ci rahmaan dugal ci samadun miim bi nekk ci rahim dugal ci wahaabu mu jox la latif latif dana dana mucc dana mucc borom di ko naan bés ba juróom-ñaari fan bu xëyee naan ci raay biir bi buy tëdd naan ci raay biir bi mu desal ci tuuti bés bu yëgee ak mat dafay raay biir bi dem dana mucc dana mucc la ah, keroog maa ngi ko doon leeral ci tafsir bi dégguñ ko miim ba duñ ko ci def ndax miim bi bokk ci turi yàlla bi yàlla def ko fa dugal bu bañ bañ mu nekk bismillah bañ mu nekk billahi rahmaani rahim ndax bu nekkoon billahi day nekk giñ nit du ko attan moom ngeen déggoon kere ba may wax laajte naa kenn tontu ma damay napp natt sama njaboot ñëw na ci sooratu buruj wa ma naqu minhum mu illaa an yu'minu billahi billahi boobu du giñ billahi boobu xarfu jar la bokkul ak bismi bi nekk ci baa baa boobu kooku du dégg nañ ko billahi mooy giñ billahi wallahi tallahi waaye billaay bi nekk ci biir alxuraan du ngiñ am na ñu ne sëñ bi dafa daanu daanu ma de xam na li de bismi bi kooku jaarla ak majruur bismi bi nekk ci buruj jaar ak majruur du ngiñ yàlla bu giñoon billahi rahmaani rahima nit du ko attan lii laa waxoon dégguñ kàddu bi yal na yàlla sàmm leen na ngeen gën a góorgóorlu ci njàng bi ci jaamu yàlla bi bëggante soppante bu ko yàlla dogalee doo ngeen gisaat jaamu yàlla bi bu ko yàlla dogalul ngeen xam ne jaamu yàlla bi tàggu na leen gërëm naa ñëpp xala bu ma kenn incha allah li ma bëgg moo ñun ñëpp nañu ngarti ngarti ci buntab yàlla gi nañu ngarti ngarti ci buntab yàlla gi nañu jiital yàlla teg Seydina Muhammad ku ñu teg nga soog ko teg fanatisme bi nañ ko bàyyi euh, dafa ñuy delloo gannaaw daf ñu néewal doole euh, man sama bëgg-bëgg yëpp mooy bés ma toog du ma gis rongo ñu benn jigéen lii moom lii ma la bés ma toog du ma gis rongoñu benn jigéen lii laay ñaan yàlla lii laa bëgg euh, bés bu amee lu yàlla dogal ci man baax na ma gis bés benn jigéen sànniwuñu ay malaanam ci mbedd sànni ay walisam fayul mu fay jëliwuñ ko bés bu ma xëyee gisuma tuj sant naa yàlla ku mag ki wax na ko muy seen philosophe boobu xam ngeen ko mooy règlement bi nan la tudd Bob Marley lan la wax wa mën na kaay yal na yàlla fay leen laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha peki? rendez-vous incha allah kon mu ngi noonu ah waa Baladil Amine wax dëgg yàlla ñu ngi nii liggéey liggéey bu rafet mu ngi noonu ànd ak étudiants yi ñu ngi leen di jaajëfal. sant